mu doon dimaamu ibnu thalabata as-saadiyu looloo doon turam dimaam dimaamun walla dimaamu ibnu thalaba as-saadi bokkoon ci waa banu saad ibn bakr dimaam di doomi thalaba bokkoon ci waa banu saad moo tax ñu naan ko as-saadi waa banu saad bi mbokk nii mooy fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon nàmpe ci waa kër Xalima as radiyallahu taala anha ci foofale muy ñooñu ñooy waa bani Saad nga xam ne sorewuñu woon Taaif bokkoon ci waa Hawazin foofale <coughs> ci waa Hawazin foofale sorewul Taaif wala waa diyaaru Saad ne woon muy diyaaru bani Saad waa kër Saad ibn Bakr moom dimaam mi nag ci ñoom la bokkoon kon al imaam ibn Saadin raxmatullaahi aleyhi nee na bi délégation yi di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mii bokk na ci délégation bi njëkk ñëw bi ñu yónni eh, ndax délégation obligé ñu nekk mbooloo obligé wul mu nekk mbooloo benn nit kese man nañ ne mooy délégation waa diw en tout cas ci arab wafd buñ ne al wafdu obligé wul tout mu nekk am mbooloo imaam kon ibn Saad kon mu ne jële ko ci imaam al-Waaqidi nee na mu jaar ci Kurayb an ibni abbaasin mu jële ci Seydina Kurayb bu jële ci Mawlaana ibn Abbaas mu ne waa banu Saad ba ñuy yónnee ku ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir leerlu diine ji walla wane seenu ngëm ki ñu yónni woon mooy seyyidina dimaam ibn Thalaba kon mu ne mawlaana ibn Abbaas dane ba'athat banu Sa'd ibn Bakrin fi Rajab sanata xamsin dimaam ibn Thalaba mu ne waa banu Bakr dafa dañu yónni ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mois rajab ci juróom juróomi at mi juróomi at mi ci gàddaayam bi aleyhi salaatu wassalaam ku ñuy wax dimaam ibn Thalaba mu ne wa kaana jalden moom nag dimaam ku ku foor la woon ku amoon corpulence la woon te dëgër waaw nekkul woon ku ku koo xam ne euh, boo gisee dafa sew doo déet sewul woon dafa dëgëroon waaw nekk koo xam ne ku robuste la woon walla wa kaana jaldan waaw ku bari woon karaw la nag waaw mooy ku bari woon karaw la nee mu ne ku bari woon karaw la za ghadiratayni nit la koo xamante ne nii dafa amoon ay mooy karaw gi daf ko takkoon def ko lu mel ni ñaari létt waaw mooy bu ñu ko defee ñaari taxas noonu lañ koy wax takk ko les ñaari létt yu rëy mooy karaw gi dafa gudd mu mëgg waaw kay façon mëgg boole leen côté bii mu def benn benn létt beneen bi mu def benn létt takk leen boole leen noonu waaw léegi mu ne euh, dënk wa kaana jaldan ash'ara dha ghadiratayni waafidan ila rasulillah ngir mu dem représenter leen ndax kilifa la woon ci ñoom te am xel la woon comme niñ koy gise ci yeneen riwaaya yi hein waafidan ñu yónni ko waafidan mu daldi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ naan wafada ilaa dañuy wax wafada ala waafidan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa aqbala xatta waqafa ala rasulillah mu daldi dëgmal ba ni muy ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi euh, lii nii la riwaay imaam ibn Sa'd bi mu jële ci sëriñam imaam al-Waaqidi jële wax bi sanadin da'if yi anna al-Waaqidiya matruk léegi lii nii nag mooy wax jii nii dafa am fiihi nadar mooy këne délégation dimaam ibn Sa'laba mu ngi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci juróom juróomeelu at mi ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam ci mois rajab loolu am na lees ciy seetaat mooy ne wax jooju noonu inshaa allahu taala dëgërul ma ne ma ma ne la waaw ah ah ne la mais loolu kay yow waroo ma ko woon a laaj sax ndax dëgër naam dëbb waroo woon a xaar sax ma ne la dëgërul ngay xam ne dëgërul parce que wax naa la sànq ku nettali affaire bi imaam al-Waaqidi woo ko nettali wal-Waaqidi matruk matruk mooy koo xam ne ay waxam jar dàq ganaar waaw mooy koo xam ne waxam amul poids dañ koo baax kon kay bu nettalee xam nga Kurayb bi naan an naa Abbaas loolu lu ko gën a rafet mais càllale bi imaam al-Waaqidi la jaar euh, Shariik wax nañ la min rijaal as-Sahihayn sharik ci rijaalu saxiix la bokk sharik ibn abdillah ibn abi namir hmm? waaw mu ngi noonu mais ñooñ kay taxul ñuy wax mais imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi moo ko nettali waaw ndax dane xaddatani abu bakr ibn abdillah ibn abi sabra an sharik ibn abdillah ibn abi namir an kurayb an ibn abbaas radiyallahu anil jamii dañ naan la kon loolu incha allah du lu gën a dëgër ana mooy wane ne loolu du lu gën a dëgër parce que riwaaye yi ci biir a tax dañuy commencer date bi d'abord date bi mais buñ ñëwee ci riwaaye yi ci biir dinañ ko gis ndax xadiis bi da ngay xam ne bi euh, nettalib Dimaam ibn Sa'laba euh, nettaleem mu ngi ci as-Sahihayn mu ngi jaas saxiixayni ta saxaaba yu bari nettali nañ ko mawlaana ibn Abbaas boo demee ci saxiixayni euh, kii nii muy imaam euh, Jaabir jële nañ ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala euh, fa demee dinga ko fa ci xadiis Seydina Anas Anas moo nekk ci saxiixayni hmm? naka noon imaam al al al uh, Abu Hurayra radiyallahu anhu daal dina koy seet nettali tamit hein eh, boo demee imaam uh, Ibn Abbas mi ñu la wax léegi nettali na ko imaam Abdallah Ibn Umar ibn al-Khattab moom itam nettali na ko boo demee ci sunanu imaam al Abu Abu sunanu imaam an-Nasa'i naka noonu wax nañ la sànq saxiixay ni saxiix imaamu muslim imaam al buxaari ak saxiix imaamu muslim ibn al xajjaaj ñoom al imaam al baghawi rahmatullahi alayhim ñooñu ñépp nettali nañu ñi nga xam ne mooy nettali dimaam ibn Thalaba parmi tant d'autres dañ laa citer ñii mais du ñoom kese ñoo ko nettali ñi ko nettali bari na kon ci saxaaba yi am nga Seyna Abdallah Seyna Anas Jaabir seydna abdallah ibn abbas seydna abdallah ibn omar ibn alxataabi radiallahu taala wa ardaahum ñoom ñépp nettali nañ nettali seydina dimaamu ibnu thalaba léegi ci biir nettali yooyu nag li lay won ne wax jii dëgërul comme niñ ciy dugge mais ak imaam ibn isxaaq <laughs> imaam ibn isxaaq na ko bi muy tudd délégation yi ah. xam nga al imaamu Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi dane woon eh, mooy boo demee ci eh, eh, siiratu ibn Hisham zikru loolu la ko intitulé imaam ibn Hisham zikru sanati tis'in wa tasmiyatuha sanatal wufuudi wa nuzuuli suuratul fathi mu ne zikru wàcc hein sa zikru bokk tudd sanata tisan neuvième année bi mooy xew-xew bi xew ci juróom-ñeenteelu am ni ci gàddaay aleyhi salaatu wassalaam wa tasmiyatuha ak tudde gi ñu ko tudde sanatal wufuudi atum délégation yi wa nuzul ak wàcc suuratul fatxi suuratul fatx léegi imaam ibnu isxaaq foofu bi muy cité nag ndax après imaam ibnu hishaam dane ibnu isxaaq rahmatullah alayhi mu indi ab introduction euh, di wax ci wàllu wufuud yi ginnaaw gi mu dugg ci wafdu tudd di dugg nag ci wufuud yi di leen tudd après ci la ne quduumi dimaam quduumu dimaam ibnu Sa'laba waafidan an bani Sa'd ibn Bakr waaw mu ne tuddug quduumu dëgmalug dimaam ibnu Sa'laba muy dimaam di doomi Saalaba ak dëgmalam tudd mooy tudd ak dëgmalam ak ñëwam ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waafidan xaalam nekk koo xam ne dafa ñëw ngir représenter waa ñan banu Sa'd ibn Bakr muy waa banu Sa'd ibn Bakr ñi nga xamante ne nii ñoom ci ñoom la bokk comme niñ ko gise léegi muy dimaam ibn Saalaba as-Sa'di ñi nga xamante ne nii ci waa banu Sa'd ibn Bakr eh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum voilà léegi moom ci la ko indee dinañ gisit nettaleem ndax boobu mu ngi jaar ci mawlaana ibn Abbaas eh, ci Kurayb mii la jaar mi nekk ci càllale imaam al-Waaqidi bi an ibn Abbaas boobu bi sanadin saxiix naka noonu al imaam waxumoon al imaamu ahmadu al imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ah moom itam daal dina koy solo al imaamu ahmad naka noonu al imaam addaarimi ñoom ñépp daal dinañ koy solo ci sanad bu wér boo xam ne mu ngi jaar ci al imaam ibnu isxaaq imaam abu daawud it càllaleem di ci kitaabu salaa mu ngi jaar ci al imaam muhammad ibn isxaaq muy càllaleen bii nii hmm? càllaleen bii nii nga xamante ne nii moom lañu gis tudd ma woon it al maaja ah? moom itam daal dina koy solo ah? boo demee it ci boroom dalaa'ilu nubuwa di al al bayhaqiyu raxmatullaahi alayhi moom itam daal dina ko fay indi ah? parmi tant d'autres ñeneen ak ñeneen biir nettali yooyu hein moo lay wan ne date bi du la du du cinq du la cinq waaw du la cinq du la cinq de waaw léegi il euh, deux possibilités soo wax nettali bi après ñu indi lu tax moo yooyu wala ñu wax ko benn yoon hein dañ naan la premièrement liy njëkk a waxu ne laa cinq la li koy njëkk a dindi mooy riwaay imaam muslim ibn al-Hajjaj ndax al imaamu muslim wax nañ la soloo na ko ci kitaabul imaan hein mooy bunt bi nga xam ne hein moom la suraax yi def baabun fi bayaanil imaani billaahi wa sharaa'i'id diin bunte ngi fi bayaanil imaan ci leeral lan mooy ngëm yàlla billaahi mooy gëm al imaanu billaah gëm buur yàlla lan mooy lan leeral wa sharaa'i'id diin ak mooy diine ji yi nga xam ne ñoo ko téye waaw mooy sharia bi ci lan yan ñoo ko composé imaam muslim mu ne xaddatani amru bnu muhammad bnu bukayr annaaqidu mu ne nettali nañu amru bnu muhammad bnu bukayr annaaqidu qaala mu ne xaddatana hisham ibn alqaasimi abu nadr mu ne moom ki leen nettali mooy hisham ibn alqaasimi abu nadr qaala mu ne xaddatana nettali nañu suleymaan bnu almughira Souleymane Ibn al-Mughira an Thabit mu jëlee ci Seydina Thabit an Anas mu jëlee ci Seydina Anas Ibn Malik di doomi Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne. nuhiina an nas'ala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an shay'in fa kaana yu'jibunaa an yajii'a ar-rajulu min ahli al-baadiyati al-'aaqilu fa yas'aluhu wa nahnu nasma' fa jaa rajulun min ahli albaadiyati fa qaala yaa muhammadu ataanaa rasuluka fa zacama lana annaka tazcumu anna allaha arsal ila axiri alxadiis seydinaa kon imaam muslim kon mu ngi jaar seydinaa anas wax nañ la naka noon imaam al buxaari jëli na ko ci seydinaa anas ci terme yoo xam ne yuute gi mu ne Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne nuhiina an nas'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an shay'in mu ne ñun saxaaba yi de ñi woon Medina nuhiina dañ ñoo tere woon dañ ñoo tere woon an nas'ala rasulallah ñuy laaj ndaw yàlla li sallallahu alayhi di ko poser ay question yu bari waaw an shay'in dañoo tere ñu laaj ko dara lii <laughs> Euh, lii Seydina Anas di junju mooy li nga xam ne mooy liy njëkk dajji ne affaire bi la cinq la woon waaw parce sëy na Anas dane ñun dañoo tere woon kat ñuy laaj yonent bi aleyhi dara te loolu dafa am lu ko xew lu taxoon te tamit loolu noonu loolu noonu xew-xewam c'est bien c'est waaye c'est bien après l'an waaw parce que dañ ne dañ ñoo tere woon ñuy laaj yonent mi aleyhi salaatu salaam dara léegi nag comme que ñun mënuñu ko woon dañ doon bëgg ah ab kaw-kaw benn góor jóge fa ca kaw ga min ahlil baadiyati al aqil mais pas n'importe qui ku am xel loolu moo lay wan ne dimaam mii radiyallahu anhu boroom xel mu ñaw la woon te loolu la seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala di wax ci riwaayam bi comme niñ koy gisee inshaa allahu taala ah ci riwaaya bi bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne xaa moo tax Seydina Omar da doon wax ne man de masumaa gis ku ku gina am xel te mën a laaj laaj yu précis que bimaam mi ibnu Tha'laba radiyallahu anhu kon mooy pas n'importe lañ doon soxla mu ne ñoom dañ doon bëgg am ku jóge ca kaw ga comme que moom mooy ñoom euh, nga ne ma mais bu jógee ca kaw ga nag bu dee saxaaba la xanaa moom li tere gi da ko laalul dañ naan ñoom dañ koo xamul nekkul ne laalu leen mais dañ koo xamul waaw parce que loolu laa la doon wax naan la la imaam euh, euh, Ibn Hayyan al-Andalusi doon wax mooy dëgg ji parce que kaw gi boo gisee kaw gi léeg-léeg ñoom du ñu bari xam-xam mooy parce que téere dañ fa dul bari information yi xam-xam bi du fa ba du fa àgg lu bari te boroom xam-xam yi duñ fa yàgg di nekk comme niñ ko gise woon ci tafsiru suratu tawba al arabu ashaddu kufran waaw ba loolu wa ajdaru an laa ya'lamu xuduuda ma anzala boobu noonu mooy ne kaw-kaw yi ñoom ñoo gën a tar ak kéeféer waaw akum naafiq te wa aj te ñoo gën a ci bañ a xam sharia bi yàlla wàcce bi mu wàcce ci ndawam bi sallallahu alayhi ndax xam-xam bi dafa dul demee noonu dafa dul bari waaw te du lieu boo xam ne fa la boroom xam-xam yi daje bibliothèque ya doo leen fa gis loolu boo ko gisee ci ci dëkku kaw loolu du bari bari waaw léegi nag comme que ñoom mbir mi noonu la demee mooy euh, tere bi ñu ko tere ñuy laaj yonent bi alayhi salaam surtout laaj yu bari ñoom ñoom dañ koo yëgul sax ñoom yëguñu ko xamuñu ko moo tax buñ ñëwee dañuy laaj li ñuy laaj ñoom ñoom li li tënk saxaaba yi nekk Medina radiyallahu anhu ak ñi xam aaya yooyu ñoom tënku leen parce que ñoom dañu koo xamul ba ciy tënku loolu nag lay wax ne ñun nag dañoo bëggoon lool mooy problème lool moo tax ñoom ñu bëggoon ku jóge ca kaw ba comme que moom bu ñëwee di laaj moom yëgul ni tere nañ ko day ñëw rek fii lay fekk Yonent sallallahu saa wasallam du gisee ba xam ne moom la day laaj ah waaw. non day ñëw poser question ak nu ma ko bëggee léegi nag <laughs> léegi nag mu ne loolu lañ doon bëgg nag mais ku am xel ci ñoom nee na bi bi ñun ci xaal boobu lañ doon état boobu fa jaa a mu ne nag waaw euh, euh, min ahlil yi al aqil fa yasaluhu ñun dañ doon bëgg ku am xel ci kaw ci kaw gi jóge fa ñëw laaj ko moom alayhi salaam wa nahnu te ñun nasma'u ñuy dégg laajam yi ak tontu bi nee na fa jaa benn bés ci noonu rek ci la benn waay ñëw fa jaa mu dikk rajulun min ahlil baadiya benn nit boo xam ne ci waa kaw gi la bokk fa qaala mu ne yaa muhammadu e eh, seydinaa muhammad gis nga parce que ñoom yooyu yépp xamuñu ko mooy eh, moo taxit di wax di woo yonent bi aleyhi salaatu salaam saa nga dugal ci ak càng ak yooyu tamit loolu mbir waa kaw gal mooy ñi nga xam ne parce que xamuñu mooy ñi xamul rek waxoon nañ la kaw ga waxoon nañ la jikkoloo comme la imam Ibn Hayyan waxoon tekkiwul ne waa ji dafa dëkk ci ba ci àll bi rek wala ci ci ci ci kii bi ci ci kaw gi que ne moom noonu la mel non non mooy wax naa la nit mën naa dëkk ci palais palais présidentiel di fa yeewoo ba pare nekk kaw-kaw parce que esprit kaw-kaw la yor mooy amul xam-xam waaw mooy dafa bokk ci jikkooy kaw-kaw te kaw kaw yee bari kon ci wolof yi waaw hii gis ay jiitu diine ñu naan kii kii kilifa la ci diine ji wala kuy tem mu nekk xalif boo moyul boo moyul tem mu nekk kaw kaw ci wàllu yi waaw mooy gis nga ni ñëwee yaa muhammadu waxul yaa rasuulallah yaa nabiyallah wala yaa muhammad yaa rasuulallah même loolu même loolu sax gisoo yaa muhammadu parce que mooy en fait te nekkul ne ñoom loolu ak ñàkk euh, kersa la de non du ñàkk kersa du ñàkk teggin ñoom dañu jàpp ni lii la nit ki nii la tudd te nga koy woowee waaw ay yaa rasulallah yaa kii yooyu àggaguñ ci ko quoi yaa muhammadu voilà kon ñun il faut faire attention il faut ñu am jikkoy kaw kaw yooyu waaw léegi mu daldi continuer ñun li ñu soxal fii dinañ ñëw ci riwaaye yi de dinañ ci ñëw pour wax ne at at miñ ne ñi imaam al-Waaqidi solo ci Mawlaana Ibn Abbaas bi sanadin da'if ne l'an cinq la ci mois rajab dëgërul dañ naan la waaw kay mooy waxu Seydina Anas bi bim ne ñun dañ ñoo tere woon ñuy laaj yonent bi alayhi salaam dara loolu kañ la wàcc loolu mu ngi ci suuratul Maa'ida aaya boobu ci suuratul Maa'ida la nekk muy aaya 101 binaan ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanu laa tas'alu an ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anhaa hiina yunazzalu al-qur'aanu tubda lakum 'afaa Allahu anhaa wallaahu ghafuurun haliim mooy aaya boobu ni aaya 101 nekk ci suuratul maa'ida suñu boroom ne yaa ayyuhalladhiina aamanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tasalu bu leen di laajati an ashyaa ci ay mbir yoo xam ne in tubdalakum buñ leen ko leeralee tasukum du leen neex waaw du leen neex mooy mbir mi day nekk lu naqari ci yéen wa in tasalu anha mooy euh, bon foofu lañ ci soxla bu bu mooy aay bi suuratul maa'ida la nekk te suuratul ida mooy li mujjee wàcc ci alquran waaw bokk na ci li ñu mujjee wàcc ci alquran la cinq bu wàccoon la cinq Seydina Anas nettali bii muy nettali nee na dafa fekkoon aaya wàccoon doon ñu tere ñuy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam te saar boobu mu ngi nekk aaya boobu mu ngi nekk suuratul maa'ida waaw te nag suuratul maa'ida dafa bokk ci li mujjee wàcc ci alquran kon nag premièrement lool day wan ne kon ndax l'an cinq mais mooy amaan nga cinq ans ci kanam suuratul maa'ida wàccu l'an cinq loolu ñépp xam nañ ko bokk na ci li mujjee wàcc Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali keroog moom laa doon wax naan la am na ku saxaaba boo xam ne ki tey Seydina euh, Omar doon wax naan yuusufu hadhihi al umma ba ñuy wax banaan waaju kojoo ci wàllu wàll bajali am na saxaaba bu siiw boo xam ne moom it ci ñii la bokkoon muy jarir mi ibnu abdillah al bajaliyu al bajaliyu rahmatullahi wa radiya an moom ba muy wax mooy ci problème mu <laughs> euh, masa masa euh, euh, xam nga masaa ci tànk yeeg yooyu ci kawas yi ci xuff yi euh, ba muy wax ñu naan ko fekk waa Kuufa affaire bi dafay na jaaxaloon quoi xadiisu Jarir bi jaaxal na leen bi wax affaire masa ci ci xuff yi alors que suuratul Maa'ida wàcc Seydina Jarir mooy ñoom dañu jàppoon ne loolu c'était avant suuratul Maa'ida parce que suuratul Maa'ida fa la aayam bi nga xam ne moo doon wax ci mooy aaya dañuy dañ koy tudde aayatul wudu dañ koy tudde aayatul tayammum bii wax naan yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee ci julli mooy loolu yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu maa yuridu llahu liyaj'ala alaykum min min harajin walaakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkuruun aaya boobu aaya boobu muy aaya siis bi xam nga ci suuratul maa'ida la wàcc loolu nag moo leen jaaxaloon comme que xam ne ne suuratul maayida dafa bokk ci li mujjee wàcc Seydina Jarir nan la mën a ñëwee ne moom gis ne yonent mi alayhi salaatu salaam muy masaa ci xuf alors que aayatul wàcc na mu ne ko man Seydina Jarir lan la leen doon tontu mais man gëw man dugguma ci l'islam lu après wàccuk suuratul maayida mooy parce que Seydina Jarir li mu li mu nekk ak yonent mi alayhi salaatu ay mois la ay semaine la ay mois ci semaine moom moom moom yàggul. mu ne man man man nii mais après suuratul maida laa kii ah laa tuub man tuubu ma lu dul après suuratul maida kon mooy yéen bu dee aaya boobu boo leen jaaxal ne boo aaya boobu di wax naan da ngeen raxas seen tànkeeg yooyu naka lañ kiiwati nit di jàpp di masaa ci ay xufu mu ne mais man nii ba may tuub fekk na saar bi ngeen di wax wàcc na ba pare aaya boobu compris <laughs> kon nag <laughs> voilà après nag loolu la <laughs> mooy kon dafa bokk ci li mujjee wàcc premièrement kon loolu day dàq la wax jële te ah te loolu lan moo taxoon mu wàcc parce que wax ji yëpp man nga ma ne eh, eh parce que yow <laughs> loo foog mais saar man na teel wàcc mais aaya ya fa nekk yëpp wàccul même temps waaw xam nga loolu tontu la waaw bien sûr wax nga dëgg kay man nga ne ma ah nga foog ne noonu nga ciy génne noonu ah non <laughs> on pas prise ah yow fii mu ne lii nga fi wax yépp c'est ok waaw bu doon aaya bi wax aayatul tayammum wala aayatul wudu dinañ d'accord parce que leer na ne ñoom aaya boobu moom dafa dafa bokk ci li récent lu wàcc saar bi it globalement dafa bokk ci li récent li wàcc mais lan moo ñuy wax ne amul ay aaya ci biir saar bi yoo xam ne wàcc nañ avant saar bi n'est-ce pas xanaa du yonent bi aleyhi salaatu salaam comme li Seydina Ousmane Ibn Affan aleyhi ridwaanu rahmaan waxoon ne ak ñeneen ci saxaabay radiyallaahu anhum que ne yonent bi aleyhi salaatu aaya la doon wàcc mu ne jël leen aaya yi ngeen dugal ko ca saar bay wax sàngam ngeen dugal ko ca entre aaya sàngam ak aaya sàngam loolu doon loon am. ñu ne waaw waaw loolu moo am na ñu ne waaw kay kon nag te yow mii xaar du ñu sore parce que biñ gisee suuratu taw Tawba yàggu waaw biñ gisee suuratu tawba yàggut ah am na fa aaya yoo xam ne ba muy wàcc wàccuñu lépp wàccagul wàccuñ dëkku dëkku loolu xam nga ko ma ne waaw waaw loolu ngi yow aaya 38 bi nga doon wax lan la doon wax aaya 38 ba fin bi nga doon def lan la doon wax ghazwatu Tabuk ghazwatu Tabuk voilà très bien léegi aaya bi début bi bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina aatum min almushrikiina fasihu fil ard arba'ata ashhur mais aaya yooyu noonu kañ la wàcc est-ce que mook aaya yi ñoo njëkk ban moo njëkk a wàcc ñu ne la non aaya 38 bi moo njëkk a wàcc ñu ne la très bien léegi kon kon après la wàcc ah, te mooy début saar bi pourtant leneen li moo ko njëkk a wàcc kon nag yow kon ñun <laughs> bon <laughs> pardon quoi <laughs> voilà que ne aaya bi que ne yow dàq suñu mbir mi dëkk la ma ne la noo yow man ni ma ko dàqee premièrement dafa simple. mooy rawaahul waaqidi affaire bi mooy yow da ngaa amul sanad bu dëgër wax ji ne fii rajab sanata xamsin mooy càllale bi moo dëgërul te càllale bu dëgërul mënoo ci ko prendre pour argent comptant nga ne ma waa d'accord naa d'accord naa mais itam yow boo ko fi jëlee te lu ñu fiy jëlee la mais yow amoo leneen tamit lu dëgër loo fi man a teg ma ne la sii te ngaa bañ a wax lool. <laughs> Ah, yow wax nga man dégg naa la. yow fi nga ko teg premièrement en tout cas sa première argumentation bi je ne suis pas d'accord waaw parce que ayatul maida dafa mujjee suuratul maida dafa mujjee wàcc rek man je ana moo may wax ne suuratul maida amu ci aaya yoo xam ne yow dafa yéex a wàcc dafa njëkk wàcc boog avant saar bi yëpp wala boog lépp ci saar bi comme ni muy xewee ci alquran hein iqra yi iqra ba muy door a wàcc fan la iqra bismi rabbika alladhi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insaana ma lam ya'lam foofu la yemoon non foofu la yemoon li ci des wàccul jour boobu te wàccul lu après la kon nag ñun xam nañ nim demee quoi waaw faut pas foog ne dangay wax ñun manuñu tontu sa wax ñaa ay ah. ah kon nag <laughs> leeralaatal say mbir yi mu gën a leer mais bii je ne suis pas d'accord ma ne la bon. très bien je respecte sa façon ni nga gise mais man jeune ne lâche pas prise la nit parce que li mën a wax moo gin a leer nga ne ma léegi kon maa ngi lay déglu bismillah waaw moo gën a leer gënu la leer yooyu yépp taxula léegi daal wax ji daal tojal wuy wi mu leer tejal léegi waxal lu tax ma ne la c'est que aaya bi Seydina Anas di junjunoon wax nañ la ko yaa ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'in tubdalakum tasukum 101 verset 101 aaya suuratul maa'ida ma ne la xoolal xam nga dafa am sababu nuzul aaya daa am lu tax comme ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu na ko noonu al at solo na ko ci Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mais mu ngi ci saxiix yi ci saxiix ah, euh, euh, euh, kii kii boo xam ne kan moo ko solo al imaam Ibou Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy te gisoon nañ ko ci Zaadul Xujjaaj ah bi ñuy wax ci aj gi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dane yaa ayyuhal ladiina aamanu inna allaha qad kataba aleykum al hajja fa hujju ah. yaa ngi fàttaliku sa mbir laa mbir moomale ah yonent bi aleyhi salaatu dana yaa ayyuhal ladiina aamanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ah inna allaha dëgg dëgg buur yàlla kataba aleykumul xajja mooy farataal na ci yéen aj mooy xajjul la xaraam kon nag lu ngeen di def fa xujju na ngeen aji am ku ne a fi kulli aamin ya rasuulallah hmm? a fi kulli aamin la ya rasuulallah ah <laughs> waa mais yonent bi aleyhi wa salaam est-ce que euh, at mu nekk la yonent mi noppi am na riwaay bu ne al aqram na xaabis la radiyallahu anhu moom moo wax loolu ne yonent mi ndax ci at mu la afi ya rasuulallah ce que at mu la yow yàlla li mu noppi ñu répété waat afi kulli aamin ya rasuulallah yonent bi alayhi salaatu salaam noppi ya rasulallah yonent bi alayhi salaam ne law kuntu naam la wajabat wala wajabat la ma stata'tum dharuni ma taraktu lakum allah allah allah <laughs> yonent bi alayhi salaam bi mu waxee loolu waa ji mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne law kuntu law qultu naam bu ma ne woon waaw bu ma ne woon waaw gis nga bu ma ne woon waaw la wajabat bu ma ne woon waaw day nekk day nekk day nekk farata bu ma ne woon waaw day nekk farata te bu nekkoon farata du ngeen ko man bu ngeen ko man du ngeen ko man kon nag da'uni bàyyi leen ma ak li ma leen bàyyee mu ngi ci saxi imaam muslim bu ma leen euh, bàyyi leen euh, bàyyi leen ma ak li ma leen bàyyee waaw waaw nee na fa anzala allahu xadiis sayna ali bi nekk ci sunan imaam at-tirmidhi suñu boroom wàcce yaa ayyuhal ladina amanu laa tasalu an ashyaa in tubdalakum tasukum suñu boroom wàcce yéen ñi gëm yàlla bu leen laaj ay mbir yoo xam ne buñ leen ko leeralee du baax ci yéen ndax Seydina Ali moom dane ba nga xamante ne lamma nazalat ci su imaamu Tirmizi ba mu wàccee walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istataa ilayhi sabila ba aaya ba wàccee qaalu dañ ne yaa rasulallah fi kulli aamin fa sakata qaalu yaa rasulallah fi kulli aamin qaala laa walaw qultu naam la wajabat fa anzala allahu ya ayyuha alladina amanu la tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum Seydina Ali nee na ba aaya wàcce ne walillaahi ala naasi buur yàlla moo warloo ci kaw nit ñi xijjul bayti aj néegam bi man képp ku ko man ilayhi bu jëm ba foofale sabiila benn yoon nee na ba lool wàccee xaalu dañu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam fii kulli am est at mu ne la ci at mu ne la la lool lañ koy mën a defe lañuy aje fasakata mu neppi ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi fi kulli am est ci at mu ne mu ne laa mukk walaw qultu naam la wajabat bu ma ne woon waaw day nekk farata te boobaa ci yeneen version yi yeneen kii xadiisu euh, Seydina Abu Hurayra bu ma ne woon waaw du ngeen ko man te bu bu du ngeen ko man kan moo man waxoon naa yi am na fii ñoo xam ne mën nañoo dem Makka duñu fa dem ci seenug aj seenug fa dem lan ngay xalaat nag benn yoon kese ci dund buñ leen ne léegi nag di fa dem tous les gens mooy mooy farata ci yéen hmm? kon ñu ne la loolu la na doon wax aj ak aj gi c'est cinq kon nag mbir maa ngoog te am na beneen loolu am na beneen sababu nuzul mooy bi ñu gisoon ba ñuy gis Seydina Abdallah ibn Hudhafa hein bi nga xam ne ci la doon laaj kan mooy baayam waaw ndax gaay dañ doon ba Seydina Omar taxaw sukki ci tànk yi na radina billahi rabba wa bil diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wala wala kon yow aj ji la doon wax kon yow ci gàttal mooy gis nga affaire bi c'est bien après yow la cinq aj nekkul woon benn la dafa doon farata waaw gisoon nañu farata ak ji wax ji gën a sori gu ñu wax ne farata la euh, fa la nekkee farata mooy après sulhul mooy sulhul Hudaybiya te sulhul Hudaybiya la six la woon kon nag affaire bi première lu daj mbir mango kon leer naa voilà léegi am na kon loolu le fait que Seydina Anas di junj aaya bii te aaya boobu nekk ci suuratul Maa'ida te wàcc bien après lii kene ñun ba aaya booboo taxoon mënuñoo laaj ci la benn waaye jógee na la jógee ca àll ba ñëw di laaj muy dimaam nii kon loolu day wane ne kon première lu dajj looloo ngoog waaw léegi nag kon benn ngoog buy wane ne taarix bii nii nekk ci xadiisu imaam al-Waaqidi bi dëgërul waaw deuxième hein te lii nii imaam al Ibn Hajar ci al-Fath mu wax na ko mais détaillé dafa ñëw rek ne te moom sax tontuwul woon parce que leneen na doon tontu leneen na doon tontu ba ne moo tax même ci al-Isaaba al isaaba bi muy def tarjama Seydina Dimaam ibn Tha'laba dane ak ñëwam de imaam al-Waaqidi de nee mu ngi xawoon ci l'an cinq sanata rajab non mois rajab ci l'an cinq ci gàddaa yonente mi lees ciy xool kantaa ci euh, euh, euh, Fathul Baari sharh Sahih imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom parce que <laughs> moom leneen la doon tontu sax bay dugg bay wax ci lii parce que dane xam nga riwaay imaam al-Bukhari bi rahmatullah alayhi moom li tax nag affaire bi demee nii mooy dañuy lijjanti date bi ba pare mais après dinañ ñëw ci riwaay yi insha allah waaw parce que xam nga lii ñuy wax mu ngi ci biir riwaay yi gis nga riwaay imaam muslim bi dañ ko commencé daal di koy dagg arrêté ko ku demaat ci leneen parce que dinañ ci ñëw insha allah mooy ne li waral loolu. mooy ne xadiisu seydina imaam al bi raxmatullah aley bi mu soloo ci mbir mi nettali bi hein moom ndax imaam al buxaari xoola càllaleen te ci sharit mii la yaar imaam al buxaari dem boo demee ci kitaabul ilmi baabu maa jaa fi l wa qul rabbi zidni ilma mu ne baabu bunte ngi maa jaa li dikk fil ilmi ci wàllu mbiru xam-xam wa qawlihi ta'ala ak waxu buur yàlla mu kawe ni subhaanahu wa ta'ala wa qul waxal rabbi sama borom zilni yokk maa dolli maa yokk ilman xam-xam bon bi mu waxee am na ay mu wax foo pare mu ne xaddathana imaam al Buxaari xaddathana Abdullah Yuusuf qaala xadatana allaytu an saadin mu ne an said mu ne huwa almaqburi an sharik ibn abdillah ibn abi namir annahu sami'a anas ibn malik yaqul xoola loolu mooy càllale imaam albuxaari mu ne xadatana nettali nañu abdullah ibn yusuf mooy abdullah ibn yusuf qaala mu ne xadatana nettali nañu allaytu mooy imaam allaytu an said mu jële said huwa almaqburi ibn abi said almaqduri mooy di doom al-Maqburi an Shariikin mu jële ci Shariik ibn ibn Abdillah di doom Abdillah ibn Abi Namir muy Shariik ibn Abdillah ibn Abi Namir annahu sami'a Anasan mu ne dégg na Seydina Anas ibn Maalik yaquulu mu na hmm? baynaa nahnu juluusun ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil masjidi daxala rajulun ala jamalin fa anaaxahu fil masjid thumma aqalahu summa qaala ayyukum muhammad mu ne bi nga xamante ne lañu nekk dañu mas a nekk ci toog ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jàkkam ji waaw jàkka dañ ciy toog mais di wax wax yu am solo ak wax lu jëm ci diine ak luy defar àddina ak àllaaxira ak sa diggante ak sa borom boroom waaye duñ fa nekk di polémique di wax ci marchat hein nan ngeen gise show bi démb nan ngeen gise làmb ji démb gaa yi nekk fa di boloot déet wéer seen ndigg yi ci miiru jàkk ji di boloot ak caayan di caayan ak déglu sound loolu noonu waru waaw léegi nag ah, mu ne benn bés dañu toog ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàkk ji toog nee na benn waay daal di mu ngi waroon benn gëléem wàcc gëléem gi daal di koy Euh, daal di koy yeewu summa ginnaaw yi mu defee loolu lépp xaala mu ne ayyukum muhammad ana kan ci yéen mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag gis nga riwaaye boobu bi muy laaj di laaj di laaj di laaj hmm? boolewu ci di laaj di laaj ci affaire li nga xam ne moo nekk farata ci ñoom mooy li farata ci jullit ñépp ah gëm yàlla gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam julli juróom zakat ak loolu ak woor léegi nag muy wax ba fii bi mu paree mu ne ko man de maay Dimaam la Salama axu bani Sa'd ibn Bakr di bokk waa banu Sa'd ibn Bakr waaw man ndaw ñi may samay ñoñ ñoo ma yónni woon comme que tuddul fii nag mooy aj la tuddul aj imaam léegi am ci suraax yi imaam ibn tiin moom mu ne boo gisee ne boo gisee tuddul aj ki ki aj fii parce que innama lam yadhkuruhu li annahu lam yakun furida boo gisee moom tuddul aj fii bi muy ñëw laajul aj ci wàllu aj loolu day wan lenn rekk a tax parce que jamono ji aj dañ koo farataalu lool waaw jamono ji dimaam di ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu aj dafa nekkuloon loo xam ne faratala moo tax da koo laajul sax bokkul ci lim ko laaj ndax loolu farata ci ñun te yonent mi aleyhi salaatu salaam it neewu ko ah, ah, ah, des am na bu des am na boo fàtte mooy aj waxu ko te xam nañ ne ah tarkul bayaani an waqti an waqtil xaajati laa yajuuz li war a leer bàyyeewu leeral li war a leer jamono ja nga xam ne leeral ko dafa war ndax nit ñi dañ koo war a xam siinoo ñu nekk ci cànkute loolu warul mooy loolu dafa xaraam nit def waaw loolu mooy loolu laa wax naan responsabilité boroom xam-xam non manu la ñëw ci conférence parce que diw quelqu'un de renom la oustaz la bu siiw wala sëriñ la bu siiw wax ci tànt bi loo xam ne c'est diamétralement opposé ak li li li jub hein ku fa xam boroom xam-xam bi amul droit toog naan bon je je ne veux pas bon naa toog rek kii non amul droit bi parce que tarkul bayaani an waqtil xaajati la yajuz surtout bu dee ne moom wax ko dara la ko dul wàññi gars yi moo dinañ la xaw a jéppi tuuti mais mais jéppi la moom moom moom jéppi ci mbir yi la bokk fokk ngay nangu <laughs> kuy véhiculer xam-xamu diine fokk nga nangu ko la jéppi ak tamit wax yi ñuy wax saay daa bëgg gis tël xool ko ah ñépp toog mu nekk fi bëgg wane ne xam na mais loolu garaawul loolu galgali iblis la boroom xam-xam nag bu xam-xamam leer boobu noonu te di ko jëfe loolu dina xam ne lii nii du matériel wax dëgg sinon bu doon lool kenn du wax dëgg ah ndax tout le temps foo waxe am na ñoo xam ne dañaan day dafa bëgg jaay ne moo ñu gën xam waaye dafa bëgg a kii ne moo ñu alors que yow de toute façon loolu warulaa perturber buur yàlla xam na hein li nekk ci yow lool doy na lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni bi annaha dhatu maynin fil maqalaati mooy boo amee xam-xam jeex na kenn warulaa warulaa galgal ci yooyu boo xamee boo xamee naa alimtu waaye li am ba des mooy xam na wa <laughs> wa ilmi nag sama xam-xam nag buur yàlla nag du ma may xam-xam bu leer ma xam ba pare du ma jariñ saw fa xel séef na maa jariñ voilà <laughs> loolu suñ bi ko doon wax ca wàllu àddina ak ni muy wore nit ñi waaw waaw neexation yim lay tëralal topp sa bànneex ak bàyyi fi lu dagan yeeg nekk ci yu xaraam yi mu naan la c'est pas grave ay bon lii nii ce n'est lii du kabira saxira la loo xam ne bon illa lamam bi suñu borom wax ak yooyu mu lay dig ak di la dig naan la kii di la di la embelliral affaire bi waaw wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum mooy yow yooyu boo xawee nag loolu lépp laakin waaye man alimtu xam naa wa ilmi te sama xam-xam sawfa yanfa'uni dina ma jariñ yow itam loolu ngay wax rek gaa yi naan daa bëgg gis tëlëg xool ko bëgg ko gis lool rekk a tax bëgg ñu xam ne xam naat moo tax muy wax waaye lii warul wax nga ne ma ne laakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni amuma droit bi parce que lii nii amaana la waaw kóllëre la gu suñu boroom teg sama loxo bés bu ma ko sànkee gis nit ñi sànku ma bàyyi leen parce que bon je ne pas de polémique je voulais là de défendre ma peau wala ma réputation ci Serigne diw comme que yàgg na maa gis ne man moom moo ku baax la ku yaru laa léegi nag comme que wax na lii ci mbooloo mi bés ma waxee lee après moom nam ma doon gisee da koy changer te mu ne ndeke sawaay nii la mel xaw ma woon loolu tax yow ngay garde loolu ngir euh, sàmm sa réputation boobu mu am ci yow tax nga bàyyi muy waxi caaxaan ah bu boobaa xamoo ne yow yow de moom sa xam-xam jariñu la waaw nit nag boo xamee ilmuhu sawfa yanfa'uhu la war a def da koo war a jariñ hein kon yonent mi alayhi salaatu mu ne euh, mu ne moom imaam Ibn Tin ne boo gisee yonent mi alayhi salaam waxu ko fii moom laajul wàllu aj te tamit waxu ko ne ee eh, des na aj mooy ne dafa fekkoon ne aj kenn farataalu ko woon xoolal imaam alxaafis mu ne wa kaana alxaamilu lahu ala daalika non wa bihi alwaaqidiyu wa muhammadu bnu habib anna quduuma dimaama kaana sanata xamsin fa yakunu qabla fardil xajj lakinnahu galatun min wajh min awjuh waaw al imaam ibn euh, al imaam al xaafiz ibn xajar mu ne imaam ibn tiin moom mu ngi mel ni li ko yóbbee ci lii mooy wax ji imaam al waaqidi wax ak imaam ibn xabib mooy li mooy li imaam al waaqidi soloo ne mawlaana ibn abbaas an kurayb benn an Sharik ibn Abi Namir an Kurayb an ibn Abbas radiyallahu anhu kana Dimaam ibn Tha'laba sanata xamsin fi Rajab la ñëw mu ne dafa mel ni nag loolu noonu ak imaam Muhammad ibn Habib li ñu wax noonu ne mbir mi ñoom seenu dikk moo mu ngi woon ci la cinq la woon dafa mel ni loolu moo ko yóbbee ci wax jii këne li tax xadiis bii nii boo tudd fi aj mooy ne dafa fekkoon ne dimaam bi muy ñëw aj nekkaguloon woon farata mu ne nag mu ne kon nag mu ne lakinnahu waaye nag waxam jooju mooy wax jooju ñii nii wax ah mooy wax jooju ñoom imaam al-Waaqidi wax imaam na ibn Habib mu ne yooyu nag ak njuumte gu rëy la ci ci jamono yu mooy ci wàllu yu bari ngay xam ne ne wax jooju dëgërul te ak njuumte la waaw léegi nag mu commencé di développer ah ah mooy premier bi mu ne te wax nañ ko mooy mu ne ahaduha li njëkk a wan ne loolu juumte la que ne affaire bi amul ci lan cinq mooy an fi riwaayati muslim anna quduumahu kaana ba'da nuzuuli nahyi fi alqur'aani an su'aali rasuuli sallallahu alayhi wa sallam wa aayatu nahyi fi al maa'ida wa nuzuuluhaa muta'axxirun mu ne première luy dajj wax jooju luy wane ne loolu dëgërut ah keneen njuumte la première wàll bi njëkk a dindi loolu mooy mooy li waxoon sànq ci riwaay imaam muslim bi kene dégmaluk Seydina Dimaam dafa xewoon après bi alquran tere leen ñuy laaj te loolu mooy 101 ci alquran te loolu ci suuratul Maa'ida la nekk te nag. wàccug Maa'ida mutaaxirun dafa yéex dafa yéexe lool wàcc jiddan lool sax que l'an cinq ci gàddaay alayhi salaam léegi wax naa la beneen loo ci mën a wax ne boo peut-être que bon saar bi euh, d'une façon générale mais peut-être aay bi dafa wàccoon avant tontu nañ la ci loolu waaw ñoom ñi koy wax sax gis nga imaam Ibn Tiin que mbir mi li tax mu dënd ci aj mu ne loolu daa fekkul na nekk loolu farata te fële wax nañ la bokk na ci sababu nuzul yi keneen mbir mi ci wàllu aj la doon wax nit ñi aj leen yéen nit ñi aj leen gaay naan ko ndax benn yoon ci at mi wala ndax at mu nekk ba aay bi wàcc kon loolu leer na que kon lool c'est bien après mu ne saani beneen affaire buy wane ne seen wax jiine la cinq la dëgërul mu ne na irsaal ar-rusuli ila du'a ila du'a ila al-islaam innama kaana ibtidaa'uhu ba'da al-Hudaybiya wa mu'dhamuhu ba'da fathi Makka mu ne luy dajji wax jii que ne l'an la dimaam dikkoon hein mooy lan mooy yónni que ne ndawam yi alayhi bi muy yónni nit ñi ñuy dem di woote ci l'islam di dem ci dëkk yi loolu mais après sulhul Hudaybiya la commencé trêve ba ñu amoon. trêve ba nga xam ne moom lañu amoon ci loolu la ci loolu noonu ci trêve boobu noonu la commencé mooy après trêve boobu noonu la am parce que dañu am dix ans de paix te bokk na ci li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Omar radiyallahu anhu këne lii fatx la bi suuratul fatx wàcce ci yoon bi mu naan ko ndax lii fatx la ak ubbee la mu ne ko waawow ak ubbee la kay lii kay ak la waaw suuratul fath bi nga xam ne ci la ci la wàcc que ne lu tax parce que nit ñi dañoo nekk en nit ñi nekk en ñu mën a véhiculer message de l'islam di ci convaincre nit ñi di woo nit ñi ñu mën a dugg ci lislaam moo tax l'islam lim ci développer ci jamono jooju noonu développé wu ko développé wu ko ci lu jiitu woon ba waa Quraysh gis ne trêve bi ñu def kat ndekete baaxul ci ñoom waaw kon mooy te yonent bi sa sam jamono jooju la commencé di yónni ndawam yi comme ni ñu gisa woon ba muy yónnee ci ay ñoom Qaysar ak mulukul arab yi ak mulukul kon mooy jamono jooju la xewoon jamono jooju la xewoon après sulhul Hudaybiya te li ci ëpp mu ne mu ngi am ginnaaw fatxu makka voilà wa mu'zamuha ba'da fatxi makk ginnaaw fatxu makka ci li l'écrasante majorité ci ñi doon yónni ñuy dem di woo nit ñi ci lislaam daldi am léegi nga ne mais luy loolu parce que xadiisu imaam muslim bi biñ la wax sànq càllale bi seydinaa dimaam ibn Sa'laba radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci yonent mi aleyhi salaatu salaam dane ko bi mu laajtee dinañ ñëw ci riwaay yi ah, comme niñ la wax sànq insha dane ko ah ndax dikkal nañu dane dikkal nañu kenn wa zaama rasuluka anna alayna loolu la doon wax mooy ne yow de yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu koy laaj di ko waatloo di ko kii naan ko bon ne ko nag dama lay laaj yu tar laa lay laaj waaw dama lay ñaan nag nga bañ maa mere ci tar gi ma lay laaj mooy dee laaj yoo xamante ne nii vraiment yu dëgër laa lay laaj yow yonent saa salama il faut nag kon jàmbale nga xam ne noon laay man samay laaj day nekk yu xam ne laaj yu kii la yu tar lay doon léegi nag kon mooy noonu la ubbee wax ji man dama lay laaj taral ci laaj gi ma lay laaj. kon nag bul ma mere ci loolu yeneen saa salaam ne ko laajal lu la neex salma badaalak laajal lu la neex dinañ <laughs> ñëwaat ci côté boobu léegi boobu bi muy wax mu ne ko zaama rasuluk sa ndaw ji mu ji ñu dikkal de nee na nee na yow yaa wax ne lii nii faratale ci ñun yeneen time alay saa salaam ne ko naam wax na dëgg wala sadaq wax na dëgg loolu nag la imaam alxaafis naan yonent bi alayhi salaatu jamono ji mu doon yónnee ñooñu c'était après sulhul Hudaybiya non te sulhul Hudaybiya l'an six la te li ci ëpp après fathu Makka la amaana sax mbir mi après fathu Makka ci la ñoom dimaam ñii te loolu mooy li gën a dëgër comme niñ la koy waxee après hein kon loolu le fait moom mu ne sa ndaw li te yonent ma saat xam nañ ne l'an cinq fenn la yónniwul benn ndaw di yónni ci arab yi naan dem leen ci loolu parce que temps yooyu nan ngay demee ba diyaaru sa waa Quraysh gi fi woon ak ñoom ñépp jamono jooy sax yonent defu ko lool beneen affaire la buy wane ne lële nële dëgërul waxul ne cinquième année la al imaam al hafiz ibn Hajar mu ne thalithuha bi dàq waxu beek imaam al Waaqidi ak imaam Muhammad ibn Habib rahmatullah alayhi jamii mooy anna fil qissati anna quduumahu anna qawmahu awfaduhu wa innama kaana mu'dhamul wufuudi ba'da fathi Makka mu ne boo xoole mu ne bi am na ci riwaay yi te gisoon nañ ko sànq waafidan ilaa rasuulillah dañ ko yónni te loolu dinañ ko gis moom ci boppam moo ko wax ci saxiixu bële bon aw fadu e, ana waafidu mii loolu mooy riwaay imam al-Waaqidi bu wérul bi mais ci riwaay imam Muslim bi moom ci boppam imam al-Buxaari bi ñu law sànq dane man maay ndaw ay nit ñu nekk sama gannaaw mooy sama waa ñoñ ñoo ma yónni ci yow mooy ñoo ma def ma nekk seen délégué man lañ délégué ngir ma ñëw waxoon ak yow te loolu mu ne li ëpp ci loolu nag ah wufuud yi kañ la jamono wufuud yi li après fatxu Makka la am waaw xam nga wax nañ la am na yu am avant sax ndax bu Seydina ki nga xamante ni mooy Talq ibn Ali ca l'an un mais yi ëpp fële la am moo tax bii nii sax nit mën na ne non man je ne suis pas d'accord parce que waaw koy tontul nga ma léegi que ne euh, yu yi ci ëpp am fatxu après fatxu Makka tekkiwul ne bu dimaam amul avant ñu ne la waaw bu dimaam yow Euh, euh, tontu nal ñaata deux premièrement mooy liñ la wax sànq que ne premièrement mooy liñ la wax ne la ci riwaay imaam muslim bi foofu imaam anas mu ngi fay junju aaya boo xam ne suuratu maayda la ne deuxièmement mooy ne affaire bi moom nee na sam ndaw nee na yonent ma lay saat sam sa ndaw bi ñu yónnee nee na lii farata la ci ñun yi mu ne ko wax na dëgg loolu mu ngi xew après en tout cas sulhul la commencé te li ci ëpp après Fathu Makka la troisièmement bii mu wax man nga ne noonu man d'accord man ñu ne la may nañ la bokk mu ne rabi'uha ñeenteel bi mu ne fii hadith ibn Abbas anna qawmahu ata'uhu wa daxalu fi al-islam ba'da ruju'i ilayhi walam yadxul banu Sa'd wa wa kaanat fi shawal sanata thaman mu ne am na beneen hein am na beneen leneen luy wane ne affaire bi dëgërul mooy ne ci riwaay